baada acuudu billahi min alsheytaan alrajim wa xaajjahu qawmuh qaala atuxaajjuunnii fi llahi waqad hadaan wala axaafu maa tushrikuuna bihi illaa an yashaa rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afalaa tatadakkaruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom-ñett fukk bi ba léegi mu ngi nettali nettali seydinaa wa rasuuli rabbinaa xaliilu rahmaan ibrahimu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ak ak nim leen ëndee ci wàllu raisonnement fekk leen ci ni ñuy xalaate ngir wan leen ne li ngeen di jàpp ne mooy seen boroom jubut ndax mbir yi mooy comme que lépp loo xamante ne nii day yëngu am lu koy yëngal mooy kooku moom manula nekk boroom ndax am na lu koy yëngal loolu nag boo ko toppee chaîne bi manula continuer noonu rek ñu naan lu nekk daa am lu ko yëngal foo jaar am na fu mu war a yem koo xam ne moom dañuy xam ne moom la tax mbir mi manula continuer rek nekk benn silsila benn chaîne boo xam ne dañ naan kii moo def kii def lii kii def ko lii kii def ko lii mu jeex léegi muy continuer à ni amul à un certain donné point dina am foo xam ne fa lépp tàmbalee te loolu nag kooku nag mooy borom di tabaaraka wa taala moo tax mu ne leen man nag wajjahtu wajhiya daal dinaa wële daal dinaa jëmmal daal jubal sama lépp sama lépp laa jubal xoj ci sama borom mi nga xamante ne moo bind asamaan yi suuf yi jéng naa lépp wëllif lépp jëm ci moom te bokkuma ci ñuy bokkaale léegi nag bi mu waxee loolu waxaajahu qawmu ay ñoñam nag daal di moom nag ci loolu na nag ne ko haa déet lii nii lan suñu yàlla yi mooy lan dañ koo menacé nag <laughs> <laughs> voilà mooy ñoom <laughs> mooy seen <laughs> mooy lii moom mooy mooy matadu yéeféer bu ñëwee ba ne day waxtaan day dem ba xam ne boo côté raisonnement sa waaye leen man non buñ demee ci wàllu raisonnement kese moo tax dañuy def politique de jet de peau de banane yooyu ñoom dañuy fexe ñi yor dëgg bu ñu wax boo tax luñ leen may audience ah, boo xoolee gis nga yée yéewu yéeféer da ngay gis ñuy wax ci turu l'islam di woo ñoo xam ne même bu dee ne nee nañ ay turu l'islam lañ yor ay d'origine nee nañ réewum jullit lañu jóge ñooñu ñoom ci seen bopp ñooy reconnaître ne ñoom du ñuy jullit ay ate lañ ñi jàpp nañ ñoom ay culture musulmane lañ bokk ba pare ñooñu la ñuy woo ak ñoo xam ne nee nañ ay spécialiste lañ gëmuñu l'islam ñu leer nañ ñoom ñuy wax ci turu l'islam waaye du ñu woo ñi nga xam ne sax ñoom la ñuy dal woo leen ne leen waa attendez yéen nañu jël parti bi nga xam ne ñoom dañuy wax lu wuteeg ñun li ñuy wax ñoom xanaa am na ku leen waxal wala am na ñenn coog ñoo xam ne même bu dee dina difficile a dégg mais nañ leen woo ci plateau yi wax ak ñoom waaye le politiquement correct ak tamit bëgg a noyer le poisson tax na gars yi ñoon duñ leen may wax léegi ñoom ñoo leen di waxal seen tur naan ci seen tur naan lii la ñoom lii lañ gëm lii lañ mel alors que ñoom ñu ngi fi ñu ngi fi de am seeni làmme gars yi ne ñooy wax ak ñoom di leen xañ média yi kon nag mbir mi loolu la léegi nag xam ne ndax loo xam nañ ne gis nga sawaay wax naa la ko waxati la ko gis nga keroog ba nga xamante ne nii ca la Firawna sawaay ba <laughs> yawma ziina ba léegi gars yi dañuy daw deuxième de ndax xam nañ ne loolu moom dañuy perte te jiitu woon na Firawna Namrud mii bi nga xam ne ci la affaire yi demee noonu léegi nag ñuy dagge seen teg moom mooy lan est-ce que ci euh, jalab bi jeex na looy dañ ko doon tëkku voilà <laughs> waxaa jëwu xaw ma di ko tëkku nag naan ko ah ah gis nga suñu yàlla yi ngay wax lii naan ñun dañuy bokkaale waruñ leen a jaamu hay way ñu la laalee ñu ngi la ciy tëggu de ci li nga xamante ne mooy lu yéesu la nar a dal boo leen bàyyiwul mu ne leen ma mun a tax mu ne leen atu hajjuni fillah waqad hadan waaye ndax da ngeen may dagge di ma tiital ci yàlla ma nekk ci yàlla saa ngeen may dagge ci yàlla ah ba pare di ma ci tiital bëgg ma génn ci bàyyi ko quoi waqad hadan te borom boobu moom mooy ki nga xamante ne nii subhaanahu wa taala moom moo a gindi wala axaafu yëg leen nag ne man mii damaa tiitul ragalu ma maa tushrikuuna bi gis ngay xërëm yii ngeen may tëkkoo naan bu ma deful attention dinañ ma xonjom xam nga loola la gaay haa <laughs> bàyyi ko rek gis nga wallahi suñu tudd yii suñu tuur yii muy tudd naan baaxul ah maamam de moom fi la ko bàyyi woon ko wàcc ko ko weddi na laaj baayam ba ko fi lii dalee yooyu yëpp ay wax wax waxi tuute laate rek yoo xamante ne Iblis a leen koy wax wala naan diw ah diw de gis nga ba mu leen waxee lii ku weddi laajal lii loolu waxi saytaane la ngir tiital ñi nga xam ne ñoo ragal seen borom. tey dénoncer li nga xam ne baaxul ci kaw suuf ne lii baaxul ngir nit ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg ku naan baaxul ndax boo newul baaxul am na ñoom dañuy jàpp ne lii baax na loolu nag ñàkk ko am mooy liñ doon wax keroog rek cas d'en face bi bañ amul ñu naan ñii li nekk baaxul daa tax ñoo xam ne dañuy jàpp ne dëgg la léegi nag ñu topp leen ci ndekete yoo ay neeni kese la Seydina Ibrahim nag alayhi salaam yëgal leen ne neneen wala axaafu ma tushrikuuna bi tabaaraka wa taala muy seen xërëm yi ngeen naan dinañ ma duma dinañ ma tëkku dinañ ma dugg digg jinne yi dinañ ma da fàdd loolu man dama leen a tiitul ragaluma leen illaa ay yashaa rabbi gis nga li ngeen may tiitale di ma ko tëkkoo loolu dara duma ci dal lu dul loo xam ne lu soob borom bi tabaaraka wa taala la voilà moom nag moom rabbi shay'a lu mu soob ne lool dina ma ci dal dina ma dal te xërëm bi taxul boroom bee ko bëgg noonu di ma seet di ma nattu en tant que jaamam wasi'a bi dëgg-dëgg sama boroom de daal dina yaatu kulla shay'in lépp rek ilman xam-xamam lépp la laaj la laal afala tatadakkarun waaye ndax du ngeen waaru ndax du ngeen fàttaliku yéen samay ñoñ naka leen ngeen di boroom bi ñu bind bindu ñu bind leen bind li ñun ñépp bind seen xërëm yii ngeen war koo jaamu ngeen bëgg ma génn ci jaamu ko li jaamu ñoo xam ne ay jaam lañ comme man yéen sax ay matt lañ ñoo leen tane ndax ñoom xamuñu yëguñu li riir ay bronze lañu ay or lañu ñu teg ngeen may tiitale ñooñu ci kaw yàlla tabaarak wa alhamdulillah moo tax mu tegal leen ci ne wa kayfa waa man aka ana naka axaafu laay ragale di tiite maa li nga xamante ne nii ashraktum moom ngeen di bokkaaleeg seen borom yéen xërëm yii nan laa leen di ragale man man daal may ragal li nga xamante ne mooy seen xërëm yi la fait que jaamuwu ko jaamuwu ko bañ leen teg leen fële di leen ŋaññ loolu man léegi man man nan laay ragale loolu lële il ba pare yéen wala taxaafuuna te yéen ragalu ngeen annakum kana yéen dëgg-dëgg ashraktum billahi yéen le fait que yéen di bokkaale ak borom bi tabaaraka wa taala maalam yunazil loo xam ne wàcc wu ci bii ca loolu le aleykum ci seen kaw sultaanan benn lay amul benn përoo boo xam ne moom la wàcc ci yéen buy wane ne ñii da ngeen nee na war a jaamu ak yàlla loolu amul yéen nag ngeen di mooy seen borom di ko bokkaale tiitu ngeen ci loolu waaye nag yéen ngeen bëgg maa tiital man mi nga xam ne maay jaamu suñu borom ngax lan bañ gu ma bañ yoo xam ne xërëm la ñoo xam ne teguñ ci dara waaye mu ne leen nag fa ayyul fariqayni waay waay ana ban ñaari kuréel yi man ak yéen aqu moo gën a yey bil am ni ci nekk ci kóolute nekk ci sécurité kan moo gën war a nekk ci xol bu dal man ak yéen yéen ñi mooy seen borom man mii jaamu sama borom yéen ngeen may tëkkoo ay xërëm yoo xam ne yéen a leen defar léegi yéen man ma war a tiit xërëm yi te yéen du ngeen tiit suñu borom bi ñu moom ñun ñépp te bëgg ñu jaamu ko way way faayul fariqayni way way ana ban ci ñaari kuréel yi ahaqu bil am ni ñoo gën a yey ci nekk ci kóoluteeg sécurité in kuntum ta'lamuna neem nekk ngeen ñu xam alladina amanu suñu boroom ne gaa yi nga xam ne nag ñoo gëm walam yalbisu ta njaxasuñu imaanahum seen gëm yàlla ga bi zulmin ci li nga xam ne mooy ak tooñ mooy ak bokkaale ulaa'ika gaa yoo yële lahumul amnu ñoom de la sécurité ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo mën a am nekk ci dal ñii la ñeel wa hum te ñoom de muhtaduna ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi borom bi gindi dañoo ñi gindeeku laay bii bi mu wàccee ah sahaaba yi waxoon na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ah, ne yonent bi alayhi salaatu mais ñun ana kan ci ñun mooy gëm yàlla te du jaxas ak tooñ ci li nga xamante ne mooy ngëmam yàlla goog suñu bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni leen déedéet waxul lool seen boroom waxul loolu de comme ni hadis bi newee ci saxiixayni muy xadiisu mawlaana abdallah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu wa anhu wa arda mooy mbir mi daa diisoon ci ñoom lii lépp ñi gëm yàlla te duñ jaxas seen ngëm yàlla gi genn tooñ yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne leen waxul tooñ kese de déedéet tooñ gi li mu ci jublu mooy ashirk ne leen xanaa déggu ngeen li Luqmaan wax li nga xam ne mooy doom ja ne inna shirka la zulmun azim inna dëgg-dëgg ashirka li nga xam ne mooy bokkaale la zulmun tooñ la azimun gu màgg mooy tooñ gu gën a màgg mooy bokkaale sa boroom kon loolu la leen di wax ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te seen ngëm nga dinañ def ay rëcc rëcc yi bàkkaar waxul loolu waaye li muy wax mooy bokk dugal ci te ci bokkaale ñooñu ñooy ñi nga xam ne nekk am kóolute ak dal wa hum muhtadun te ñooñele la borom bi ginde mu ne wa tilka naka noonee wa tilka loolee hujjatuna mooy li nga xamante ne mooy suñu preuve yi suñu lay yu leer yi nga xamante ne nii dialectique buur mag bi nga xamante ne moom lañ jox Seydina Ibrahim mu man a rajaxe li nga xamante ne nii mooy argument ak ñi nga xamante ne xalaatu ñi nga xam ne ñooy nekk ci kawnam yéeféer yi taxaw yor seen yoo yële di ci naxe nit loolu lañ ko joxe ay përëw ay lay leer yoo xam ne moom lañ jox Ibrahima Seydina Ibrahima ala qawmihi ci kaw ay ñoñam mu man leen cee wan li nga xam ne mooy kennuk borom bi tabaaraka wa taala ci di ko jaare ci li nga xam ne mooy biddiw yeeg la nga xam ne mooy weer waa ak jant ba nam leen ci waxe ba wan leen ne borom bi moom ma la ñu war a jaamu te kenn la mu ne nag nar faw ñun ñoo yëkkati darajaatin ay daraja di yëkkati man nasha ku ñu soob rek ñoo lay yëkkati ci ay daraja yu kawe na inna rabbaka dëgg-dëgg sa borom yow seydinaa muhammadu alayhi salaatu wassalaam hakiimun nekk na koo xam ne ku xereñi àtte la alimun mooy aji xamaa koon bi mu defee lii nag mu ne wa wahabnaa lahu ishaaq ñu daal di koy may alayhi salaam wa yaquba may ko sët boo xam ne mooy yaqub alayhi salaam ñëw ca gannaawam lan ku nekk ci ñoom ñaar haday naa ñoom di daal dinaa leen gindi mu ne wa nuuhan te seydinaa nuux haday naa min qabl alayhi salaam moom mun gindi wan naa ko lu jiit ndax moo jiitu seydinaa ibrahim wa min zurriyatihi te nag bokk na ci ci famille ci descendance ci ay sëtu Seydina Ibrahim Daawud Seydina Daawud wa Sulaymaan ak Seydina Sulaymaan wa Ayyub ak Seydina Ayyub wa Yuusuf ak Seydina Yuusuf wa Muusa ak Seydina Muusa wa Haaruun ak Seydina Haaruun léegi nag mu ne wa kadhalika naka nii najzi la ñuy fay al-muhsiniin nañuy rafetal te ñooy yonent yi ñu mel ni ñoom mu ne wa Zakariya ba léegi ci ay sëtam moom Seydina Ibrahim Zakariya wa Zakariya Seydina Zakariya wa Yahya doom ja Yahya wa Isa ak Zakariya sëtu Seydina Ibrahim la ci côté yaay wa Ilyas ak Ilyas kullun ñii ñëpp mina saalihiina bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo ñu baax ñi alayhimu a wassalaam wa Ismaayil Seydina Ismaayil it sëtam la dewal Yasa ak Seydina Yasa wa Yunus ak Seydina Yunus wa Luutan ak Seydina Luut mbokkam la wa kullan ñii ñëpp ku nekk ci ñi faddal naa ñoom laa gënale alal aalamiina ci seen ci mboolem ngi seen jamono ñii ñooy tànneef yaa ngi wa min abaihim ak ci seen bàyyi wa durriyaatihim ak seen descendance yi ak seen maam yi wa ixwaanihim ak seen mbokk ya wa tabaynaahum ñu daal di leen belli wa hadaynaahum ñu daal di leen gindi ila siraati mustaqim ci yoon wu coo woorali mu ne daalika hudallah lii mooy njubug yàlla gi yahdi bihi man yasha moo ciy gindu ko sob ne ne baat yi ci yi walaw ashraku li ñuy màgg màgg ku ci bokkaale woon ci ñoom ñi la habita anhum doon na màbb yàqu ci ñoom maa kaanu ya'maluna li doon jëf wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in